moo tax eh, innamal a'malu binniyat boobu ndeke nit dina ñëw sax fekke jataayu nit ñu baax leneen taxoon ko faa mais borom bi may ko kanam la ñoo ne am waaw loolu eh, lu lu lu lu lu ama am solo la muy xéewalu buntu yu borom bi def ngir buntu yërmandeem yi mu defal jàmm. loolu moo tax kon euh, nit koo xamante ne ni dafa dégg ne koñ sàngamkat am na imaam bu fay ñëw mu ne ah kon xaaral ma jullee ji waale foofu lool manum ne sa waay yow jàkka ji kenn doonu la woon gis ah, kon yow sa yéene est-ce baax na non baax na kay <laughs> yéene baax na <laughs> maa daama que moom loolu julli jéego indi mais ak leneen moo tax yéene yi na yàlla jiitu bu jiitoo yeneen yépp mën na cee greffé wu waaw mën na cee greffé loolu lépp day euh, ndax ngëneelu yàlla mooy nekkul euh, loo xamante ni ci wàllu yéene day day dàq que ne boo nee pour yàlla rek amul yeneen lu ci mën a topp déedéet non non loolu borom bi ci mbaaxam loolu la waaw moom walillahi alhamdu wal minna moo tax aji sax. Euh, euh, euh, borom bi da terewuma leen amu ngeen benn problème bu ngeen aje après ngeen di sàkku ci li nga xamante ne min fadlillah voilà ci te loolu boroom xam-xam yu bari dañ ne loolu noonu mooy commerce bi nga xamante nga xam ne nit ki mën na aj ba pare defaale ko waaw mais na nekk loo xamante ne nii day ñëw après waaye bu mu nekk loo xamante ne moom mooy lépp moom mooy li nga xamante ne daanaka sax leneen li bon da nga ko cee da nga ko cee ñambaas noonu kese parce que comme que day ñaaw bu nit ñi yëgee ne yow daal yaa ñëw ba bërëb bi rien que pour lii kese alors que yow ma soo fekk sax li gën a ñàng sax boobaa ma soo woon ak ndekete waaw nga ñëw ngir lii rek ngir utum utum mi kese nga xam ne day ñàng <laughs> nga ne naa ko ci ah naa ko ci defaale rek loolu mooy nit ñi ngay ndax mais mënoo nax sa borom quand kon nag affaire bi loolu la. mooy euh, euh, yéene yi euh, loolu la moo tax kon ñii nii loolu lañ de waaye dañ ciy jàng ne imam bi soxlawul rek à tout le temps wala nit ki liñ naan junj doy na boroom xel waaw moom lañ doon wax sànq tamit ci wàllu ki nga xam ne façon laaj yi waaw bi mu leen yonent bi saa saa ni mu leen gisee ndax waxuñu mu dégg leen la xam ne ñii lii mooy seen aada te tamit bu ko manee mu faj ko waaw. bu dee man na ko mu fajo mu fajal leen ko te yonent bi alayhi salaam euh, yu mel nii euh, da doon am na du benn yoon la xew yu mel nii euh, <coughs> keroog bi nga xam ne Hunayn <laughs> ghazwatu Hunayn ci la dajalewu màng bi Jirana dem Taif wóor ndoom ba leen encercler ba jóge fa bi ñëwee di ko séddale laata mu koy séddale gaa dañ koo toog surtout gaa doon dóor waaye yonent bi alayhi salaam aqsim alaynaa fayanaa ah yonent bi alayhi salaam mais séddale ñu suñu alal gi nga xam ne ñoo xare wa am ko <laughs> waaw benn bi gaa di ko puus topp ko di ko muy reculer gaa yi di ko puus ba ci benn gaaf <laughs> ba kaalaam gi yoratu ko woon mu ne jox leen ma sama kaala gi <laughs> jox leen ma sama kaala gi wan naa ci yàlla ne bu lii mooy bu alal ji nu mu man di tol yéen laa koy séddalewaat te du ngeen ma fekk ma nekk ko nay <laughs> waaw ndax boobu mu ngi xaar waa waa Hunayn li ñëwaat waa ji waa kële euh, mbokk Maalik ibn Awf yi euh, waa Hawaazin la bëggoon ñu ñëwaat tuub mu xaaraal leen gaa yi nag bon manuñu woon a ñeent ñu bari gaa yi manuñu woon a ñu <laughs> waaye gars yi tuubaakoon yi li alxaaji Musaa doon wax tuubaakoon yi ay ay ay ay tu ay la tuuba tuube ay tuube na ñun bi ñu tuubee yàgg mënuñu woon a xaar <laughs> ñu yàkkam ci woon <laughs> mais mu jox leen ko voilà mu jox leen ne leen indil jox ma sama kaala gi kawem <laughs> delloo leen ma sama sama làmbaay sama làmbaay jox leen ma ko kawem làmbaay kaw jox leen ma ko ah li bu doon alal ji moom man di tool dinaa yéen laa koy séddale te du ngeen ma trouver ma nekk ku ku nay waaw kon nag noonu la mooy njiit da ngay tabe waaw du alal ji day ñëw rek yow nga faju ba pare doo a seet ñi ci des déedéet waaw yonent bi saa saam lépp la doon joxe moo gënal tabe karrihil mursala waaw ngelaw li nga xam ne day sànn day day day day wëy waaw di yooru ci ku nekk man cee jëfandikoo kon ah, loolu beneen affaire la boo xamante ne bu jara xel la ñu gis ci tamit que ne bon nga dégg ne alal am na fenn te am nga ci droit ñëw ngir ñu jox la ci loolu it aayul waaw ah, amu nga am nag dangeen a bëgg ko waa manu ngeen a xaar bañ indil leen non ndax bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina leen ko wax ah. dëgg la parce que gars yi dañ doon xaar affaire bi te tamit moo mooy day wane tamit jamono yooyu ni saxaaba yi doon dunde mooy nekkuñu woon ci opulence moo tax mu wax leen li mu leen wax après voilà nekkuñu woon ci opulence goo xam ne euh, dund goo xamante ni nii lépp doon dox de waaw looy dét ay dund yu metti lañ doon lañ doon dund moo tax buñ mësoon a dégg alal yu toll noonu noonu surtout ñu xam ne rent bay saasaam ñoom la koy waajal euh, dañ doon ñëw voilà te tamit yonent bay saa saam xamaloon nañu tamit ci yeneen xadiis que ne ki mu jox léeg-léeg mu am ñu jox am ñoo xam ne du leen jox comme ku ne am na ñu jox ñu bari joxu leen waaw lan saar gisoon nañ ko fi gisati ko fi waaw ñoom joxu leen dara <coughs> waaw léegi euh, bon ba ñeen ñu ne ah waa lii de <laughs> yonent saa saam ba mu leen dajalee mu ne leen euh, euh, ndax gërëmu ngeen wax leen lam leen waxoon ci angaar boobu la ne leen ndax gërëmu ngeen an tarji'a an-naasu bish-shaati wal-ba'iir wa tarji'uuna antum bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii rihaalikum wala ilaa rihaalikum mu ne leen xanaa yéen gërëmu ngeen ah nit ñi may jox ñow Abu Sufyaan yi nga xam ne ay téeméeri gëléem ah ñoom Safwaan ibn Umayya mi nga xam ne moom ba boobu tuubagul woon <laughs> Safwaan moom <laughs> yonent lay saasaam jox gum ko jox lu baree tax sax mu tuub <laughs> <laughs> nee na yonent saa salaam dañul di ma jox di ma jox di ma jox ba xar kanamam gi moom laa gënoon a bañ ci kaw suuf waaye mu may jox di ma jox ba moom laa gën a bëgg nag ci kaw suuf <laughs> mu dugg ci lislaam <laughs> waaw mooy dafa am nit ñoo xam ne noonu lañu mel waaw moom mu dugg ci moo tax ñooñ la ñuy mu al mu'allafatu qulubuhum nga xam ne suñu borom da leen a boole ci ñi ñuy jox zakat ngir ñi nga xam ne ñoom xamuñu buy buy naqari duñ ko xam yeneen saa salaam da doon bàyyi xel ñooñu moo tax maxrama bi mu ko bi bi muy séddale piis yi la tegal maxrama yu baax xam na ne kooku bu déggee yëf yi magum arab la te kenn manu la téye lan nañam loo loo loo day wax lu ko neex de <laughs> waaw <laughs> waaw day wax li bëgg léegi nag <laughs> waaw waaw yeneen saa salaam day bàyyi xel façon yu mel noonu moo taxoon mu ne Eh, eh, eh, kii am na man dinaa jox koo xamante ne nii de kama joxul moom moom moom moom moom laa gën a sopp moo moo gën ci man te bokk na ci ñooñu Amru ibn Taghlib Amru ibn Taghlib <laughs> mu ci mbooloo <laughs> bi rek sala sasan yi am ñenn ñi dañu ci foog ne sëriñ bi jox la wala euh, ñu jox la yow loolu day wane ne yow kii yaa gën wala yow la gënale ci ñi mu joxul yoneen saa salaam na déedéet Amru ibn Taghlib ne lii de moom mënuma ko jënd dara ci kaw suuf léegi <laughs> mooy man naa na ma boroom bu ma ñaan saa joxatee man moom lim ma wax nii rek doy na ma <laughs> waaw ñooñu mooy ñu xam <laughs> waaw kon mooy euh, loolu tamit lu jara bàyyi xel la waaw l'islam dafa bari nit ku nekk. danga koy yow jiit bi da ngaa war a sensibilité yi nga war a bàyyi xel waaw bul jàpp ne ñépp nii lañ war a mel nii lañ ñoom dañoo war a mel li Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nga xam ne moom bu dara xewee mu jël alalam yëpp def ci toog ak njabootam yépp ñii di ñëw naan damaa xaaj sama alal def ko ñaar joxe benn denc benn comme Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar yow loo def mu ne man moom lan nga bàyyee sa njaboot yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam da ngaa man ku nekk nga ne ko noonu nga war a mel loolu man da nekk moo tax sensibilité yi bi ci bàyyi xel waaw di ci bàyyi xel te lool du leen wàññi dara waaw du leen wàññi dara ku nekk nga doxaleek moom la nga xamante ne moo yelloog moom lool mooy al mooy xikma sax waaw yonent bi sallallahu alayhi mu xamal leen nag. ba pare bégloo bëgg biñ wax waxee mun a abshiru waaw mooy bégal way ngëm yàlla dafa am solo waaw jarul ngay ngay entreprendre ay suspense yoo xam ne jaru ko quoi <laughs> yow waajee gi soxla lenn nga nekk fii di ko dawloo te pourtant bëgg ñu ko jox mais di ko kii di ko kii bam bam bam par sa affaire bi da da ciy mujj toog nga naan ko ko naan léegi am déedéet yeneen saa saa ci saa saa la la abshiru bég leen wa amillu ma yasurrukum voilà bég leen te nag la leen di bégloo jéng leen jëm ca te xam leen ne am ngeen ko waaw akbar léegi nag ginnaaw gi ci la leen wax nag li ëpp solo nag ne leen ne man du du ak ñàkk laa ragal ci yéen de fa wallahi maa ngi waat ci yàlla loolu dañuy xam ne waat obligé wul ñu naan bon kii moo yeneen saa saa gis nañ ay waatam imaamul Bukhari laa def na ci ay bunt boo xam ne waatu yonent bi saa saam nan la doon waati wallahi nafsu muhammadin bi yadi wallahi nafsi yadi yu mel nii mooy dina nit ki mën na waat ci loo xam ne sax kenn diggalu ko mu waat xam nga ne saa salam ñii laajuñu ko mu waat mu ne fa wallahi maa ngi yàq waat yàlla ngir feddali wax koo xam ne soxlawul muy muy waat mais mu waat te bari na ñu ci gis mal faqra axsha alaykum du du du li nga xamante ne mooy ñàkk laa laa laa leen tiital de déedéet loolu moo tax al imaam at-Tiibi rahimahullah eh, mu ngi doon wax ne eh, bu ma juumul al imaam al-Haafiz Ibn Hajar moo doon tudd loolu ci al mu ne nee na boo seetloo fi yonent yonent Yàlla saa saa mooy moom borom bi daa def muy waajuru képp ku gëm yàlla waaw. mooy waajuru képp ku gëm yàlla moo tax borom bi def ay soxnaam nekk nday woy ngëm yàlla yi mu ne boo seetloo waajur normalement normal quoi en temps normal buy waaj a génn àddina bàyyi fi njabootam surtout bu dee ñu sew lañ li muy gën a xalaat ci ñoom mooy seen avenir ci wàllu am-am ci nit ñu bari loolu mooy en général ça veut pas dire que ñépp noonu la waaye mu ne yonent bi alayhi salaam nag miy bàyyi ñëpp moom loolu waajur yi nga xam ne en général loolu dañuy ragal ci seen njaboot mooy ak ñàkk seen ginnaaw boo tax dañuy liggéey di di di def di leen di leen di leen defa ay placement di leen investir di leen dugal koo xam ne dina tax moom bu fi newatul ñoom ñu man a yor seen bopp mu ne yonent bi alayhi salaam nag miy bàyyi ñëpp. nee na moom du ragal du ñàkk googu pa waajur yi en général di ragalal seen njaboot du loolu nee na man du loolu laa ragal ci yéen waaw fa wallahi mal faqra axsha aleykum waaye li may ragal dëgg dëgg dëgg ci yéen mooy an tubsata dunya aleykum kama busitat ala man kaana qablakum mooy ñu yaatalal leen ci am amu àddina teraangay àddina ndax dafa neex waaw te dinañu gis fii xadiis boo xam ne gisoon nañ ko ci bunt bi inna ad-dunya hulwatun xadira ah wa inna allaha boo xam nga xadiis bi bi bi bi ñu war a gis euh, bii di ñëw insha allah bi ci tegu mooy xadiis boobu te gisoon nañ ko yonent lay saa saa ne woon inna ad xadira gis nga àddina dafa neex lool te ñu tax boo ko doon gam-gam leeku tool tool boo xam ne xeetu fooyte bi yépp mën nga ne mu nga ca biir ba pare vert rafet ndeex a xool te boo xiifee am ci mën a lekk ba ba ba ba ba desal mu ne nag noonu la àddina mel wa anna allaha taala mustaxlifukum fiiha te borom bi rek tabaaraka wa dafa leen ngeen fii wutu woon mooy kenn na fi sax génération boo gis am nañu ko jiitu woon yii ñi doon dund France en mille huit cent kenn nekkatu fi waaw te kenn koo xam ne en mille huit cent zéro zéro ci atum Grégoire mu ngi doon dund France ne amul pourtant ñooñu jamono jooju mille huit cent boo leen ne woon yéen yéen est-ce que xam ngeen ne deux mille wala deux mille na année boobu bu jotee yéen ñi ñëpp dootu ngeen fi ne gars yi léeg duñ ko xaw a mën a imaginer borom bi nag nee na maa leen fii wutu def ngeen di wutu wante waaw génération bu dem ñeneen ñëw maam yi dem bàyyi yi ñëw doom yi sët ku ñëw dem ñu bari xamuñu seen maam te pourtant fi lañ newoon doon dundu boo mooyul kër gi mu nekk maama ma ko sancoon mais xamul kan ki ko sanc mooy kan lu dul ci tur kese jamono yi photo yi am moom mën naa am chance mu am photo sinon du ci xam ci moom dara lu luñ koy nettali mu ne nag borom bi nag noonu la leen di def moo leen di wutuloo ci àddina bi moo leen di mustaxlifakum fiha fa yanzuru mais ngir rek ñuy dem noonu après mu jeex ku ñëw jouer sa théâtre dem sa yoon sa seen ci wàllu kii bi sa scénario dem mukk fa yanzuru kayfa ta'malu day xool lan ngeen di jëf ci àddina ndax moo noon woon liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma 'ala al laha ñun ñoo def lépp lépp lu nekk ci kaw suuf mu nekk taar ngir suuf ngir ma nattu leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon nag day xool lan ngeen di jëf kon nag fattaqu dunya faites attention àddina wattaqu nisaa na ngeen moytandiku nag femme yu sàggan yi waaw léegi kon a àddina noonu la mel moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne te gisoon nañ ci yu bari ci aaya yi yi al imaamu Nawawi indi woon ci jotaay bi weesu mu ne man nag loolu noonu nekk à vos portées loolu laay ragal bu amee ngeen ciy xëccoo waaw ngeen ciy xëccoo ndax médd la moo xam ne nit ñi dañ koy xëccoo te lool loolu borom zajrul qulub di wax hadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam la Seydi Haaji Maalik radiyallahu anhu koy wax ci zajrul qulub waa jiifa la ab ab ab la boo xam ne hadis boobu yi dañ koy gis dañ dinañ ko gis ci bunt bii nii yàggat insha allah yonent saa salaam ne àddina comme nii comme medd mi ngeen ngeen tiim nii lii mooy medd xëcc ci <laughs> nopp bet boobale jàpp ci ne lii mooy àddina est que kum leen ko doon jox wala xëccoo ni la yu kii kay bu doon dund sax soxlawuñu ko waxatu balaa bu meddee mu ne nag àddina nag nii la mel waaw mais waxoon nañ la zuyyina lin naasi mais lépp soog nit ñi loolu dañ leen koo taaralal <laughs> loolu moo tax bakkan daal di ciy dee daal di nekk loo xam ne daal lëkkaloog moom te bu boobaa mooy sa bakkan moo lay yilif moo lay wommat te loolu mooy alkandeg nit waaw moo tax borom bi ne woon xanaa gisuloo yow yonent bi alayhi salaatu salaam seetlu woo ki nga xamante ne ni ittaxada ilaahahu waa dafa jàppe yàllam bakka mooy bakkanam ay bànneexam yonent bi alayhi salaatu salaam nag loolu nag lay ragalal xeetam waaw ne ñi jiitu woon looloo leen alakoon dañ ko loon xëccoo ñu alko te bu ngeen jaaree sañ jaaroon na ngeen alko amul ni man bon li ñu bari ko ñun daal yow bu dee yonent bari saa saa may wax lii saxaabaam yi mooy xeetam lay wax ñépp ci ginnaaw nan laay nekkee ne man man moom parce que ci diw laa jokk di sama sëriñ kon kon daal la ngay ma jiitoon defoon alko man bu ma ko defee dara bu ma fekk <laughs> yaa yow yaa ñeme yàlla yi ballaahi yaa ñeme yàlla waaw man moom képp ku ma yoreel bu yoboo nga laaj ma ko léegi ne bu ma deewee moom jeex na moom <laughs> waaw man moom képp ku ma yoreel bu ma deewee mooy ñàkk ba te jinaa ni laa yeewoo yaa wan a wax lu amut <laughs> yow <laughs> yow xaaral xaaral ba booba nga seet bala ngaa dee sax ngay ngay ngay ngay xam waaw tam moo wax loolu mooy bu suñu borom ne xayrum ak kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaas yéen da ngeen a nekk xeet wi gën wu ñu génn ci nit ñi mais parce que daa am ay critères yuñ ko teg ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah li leen di digle lu baax li tere lu bon mu jiidal ko ci li nga xam ne mooy base loolu lépp muy ngëm yàlla ndax am solo loolu mooy li leen ràññee parmi yeneen xeet yi leen fi jiitu woon. bés bu ñu ko bàyyee. mais lan mooy suñu différence ak ñoom dara moo tax yeneen may sa sa keroog Hunayn bi ñu doon wax ba mu fay dem ba gaa yi gisee gaa yi di lonk seen ay ay seen xërëm yooyu seen jaas yi ci benn garab bu ñu doon jaamu tuubeen yi ne yeneen sa sa romb ko ne yeneen sa sa mais iñal lana defal ñu garab bu nii ñu koy kii comme ñoom nii ni ñu ko amee mu ne leen subhaan mu ne leen ah subhaanallah laqad qultum kama qaala ashaabu Muusa li Muusa waaw gàcc gaalaamaa yàlla yéen wax ngeen comme li waa mu waa kër Seydina Muusa waxoon waa banu Israaïl waxoon Seydina Muusa alayhi salaam ij'al lana aliha ilahan ilahan ij'al lana ilahan kama aliha kama ilahan kama lahum aliha defal ñu ay yàlla ak yàlla bu ñuy jaamu comme ñoom ni ñu ko amee waaw kene yu rek lay sa sam ne woon ne ne woon la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum hatta idha dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh ne waat naa ci yàlla ne di ngeen topp yoonu trace ñu leen jiitu woon ba bu ñu duggee ci kàmmu euh, euh, mbët da ñi te dabat tamit fekk leen ci kàmmu ni mu xate moom sax du ko confortable nga bëgg ko faa fekk bokk koog moom la mooy mooy mooy roy boobu nga xam ne teguwut ci sax xelaat bu baax ñoom def nañ naa def waaw lu tax yonent saa saa ne bu ñu ci duggee ngeen dugg ci mooy laleen leen cay dal moo leen cay fekk kon nag àddina baa ngoogu képp nag ku mu jaral affaire nguur affaire pouvoir affaire alalu àddina tax nga liggéey lu ay nit hein tax nga nga tal xam ay nit ba naan naan sëriñ ba moom ci alxuraan rek la koy teg après <laughs> nga tal xam lu ay nit waaw jël leen yàq leen li gaa yi wax yàqal leen lu bari ndax lan parce ngir defar sa affaire u àddina wala jàpp nga ne dañ lay jalouser wala wóoru wala sama guur gi ku ko wala ma daal di lay faat nangam ak nangam loolu yàgg yi fi jiitu woon lan moo leen wutele mooy alkande la lay jural ndax manoo rey ay bakkan yu toll noonu bu la borom bi repêché wul nga tuub yow di nga am problème ndax bakkan boo tuur bu nekk di ko layoo yow itam ci échelle bi nga toll di mate nit ñi parce que lan alalu àddina pouvoir bu boo am ab mairie wala lu mel noonu wala alal doo am na la leer ne ña la woon doon def noonu alku noonee moo lay dal yow nga alku waaw gisoon nañ ci aay yi ñu doon indi alhaakumut takaasur hatta zurtumul maqaabir yéen daal li leen pëkk préoccupé leen mooy njëkkalante ci mbiru àddina te waxoon nañ la sànq ne borom bi bu dee affaire lu jëm ci moom danaan njëkkalante leen wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ci lii ñii concurrence fii la fii la ñuy concurrence fii la ñuy njëkkalante mais bu dee yëfu àddina mu ne famshu fi manakibiha moom dox la wax wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur bële mun a ila Allah daw jëm ci yàlla mais bu dee mbiru àddina li borom bi du wax mukk daw leen gaaw leen du ko wax famshu fi manakibiha dox leen ci suuf si ma leen defal ci yoon yi ak yooyu ngir ut li ngeen dinde waaw waja'alna an-nahaara ma'aasha ndax maa leen defal bëccëg gi ngir ngeen amee ci loo xam ne moom ngeen di dund ngir mën naa gën a jaamu famshu fii manaakibihaa wa kuluu min rizqihi lekk leen ci seen wërsëgu borom waaye lan ci def wa ilayhi an mooy wërsëg woowu muy pouvoir muy alal muy daraja bu taxee nga fàtte ne wa ilallaahi an ci yàlla ngay dellu fa la dellu yow di am problème waaw loolu la yonent bi alayhi salaam di attirer attention wu saxaaba bi ak xeet wi gannaaw waaw ak xeet wi gannaaw loolu moo tax am saxaaba yoo xamante ne ni am saxaaba yoo xamante ne ni ñoom euh, bi ay fitna commencé di am mais dañoo benn comme niñ la doon wax ndax jële am nañ li taxoon ñuy wax mooy xëccoowu noonu affaire u àddina jamais amul kenn xëccoo affaire u àddina waaye ñeneen ñi comme niñ la waxoon ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñoom Seydina euh, kii Abdallah ibn Umar ak ñeneen ak ñeneen euh, euh, Abu Bakra ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen dañoo jàppoon ne man daal naa ber ndax moom ay fitna ci biiri nit ay jullit man moom duma ko fekk waaw ñu daal di ber ngir bañ yooyu waaw moo tax ñenn ñi ndax dañ leen doon fal sax kaay ñu fal la ñuy bañ Seydina <laughs> Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu Seydina Ali dana ko kaat def ko gouverneur <laughs> mu ne ko maa ngi lay ñaan loolu nga bañ ma ko def Seydina Ali na ko foo jaar mu di <laughs> mu daw dem ca Sayyidatu Hafsa ko tey ngaa wax amirul mu'minin mu bañ ma teg lii waxal ak Ali ibn Abi Talib parce que nee damay def gouverneur man bëgguma nekk gouverneur Sayyidatu Hafsa wa Sayyidina Ali Sayyidina Ali ne non non dina ko doon mooy moom laa moom laa tàmbu moom laa fal mu nekk gouverneur moo xam ne xaaral <laughs> foofu it doxul mu daw ne Makka <laughs> xaaral ma dem ca Kaaba ga laqatu ji ma <laughs> waaw ñooñ lañuy naan kaay kaay ñu fal la ngay daw waaw ndax moom noonu la ko gisoo waaw moo tax mbiru àddina tekkiwul nag bàyyil gaa yi di yàq ah non <laughs> ah non non loolu moom yonent bay ñam ko doon wax naan la bul sàkku uh, ak uh, ak ak njiit ñooñu mooy ñi nga xam ne daa xamoon ci ñoom ne loolu gënul ci ñoom ñoom Seydina Sam Abdurrahman ibn Samura ah, ko laa tas alil imra bul laaj mukk li nga xam ne mooy jiite dara waaw

dara du ci rëcc dinaa ko toppatoo waaye alim ko xam nan laay def ngir yaxanal ko laa waaw laa dafa laaj moo tax loolu ay daa am teqantal waaw ku ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp ku man da jiite mbaar bu laaju quartier bu dee nit nga waaye ana loolu yombatul waaye li am mooy gaa yi yatanaafasuuna fiihaa waaw dañuy xëccoo ci wàllu àddina waaw ci loo xamante ne nii léeg leen doo xam lu tax allahu a'lam yàllaa xam nawaayaa nit ñi waaw <laughs> waaye daal mooy bu la naree yàqal sa diine moom bu mu la ko jaral parce que bu la alakee boo ci duggee noonu ngir mbiru àddina dara yàlla taxul moo tax Seydina yonent waaye saa saam Seydina euh, Samura dana kon boo ko laaju buñ la ko joxee te fekk du yaa koy laaj dinañ la u'inta alayha dinañ la ci dimbali mais bu dee ne yaa koy laaj topp ci ndax xër xër xër xër ñu jox la day mel ni ab charge la yenn la buñ la teg boo xam ne doo ko àttan waaw falma falma yu bari gaa yi dañ leen di fal quelques années gaa yi leen faloon yépp bëgg ba en tout cas majorité bi bëgg ñu jëli leen fi wala rëccu naan bu doon tay démb di rëccu ko fi nekkoon <laughs> waaye loolu tekkiwul ne kenn du laaj ku ma ku xam ne ndax tamit doo bàyyi réew mi ñu ñu baaxul ñu di ko yor nga toog naan ñun mënuñu ñu dara loolu irresponsabilité la déedéet <laughs> ah déedéet déedéet l'islam daa soxla ñoo xam ne ñu intègre te gëm yàlla ragal yàlla nekk ci postu ya sinon mooy nañ toog gaa yi di doxal ci suñu kaw lu leen neex <laughs> bu boobaa ngay subir nag ah